muhammadul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul islaam muy xajjatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zilna wa naxnu bi jamca wa ma zilna wa bi jam'i al-Muzdalifa ma'a rasulillahi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu ngi woon jam'a ba léegi di al-Muzdalifa ginnaaw biñ jógee bi ardi Arafatin gisoon nañu Muzdalifa kene yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi fa la julee boole timis ak gee ci heure gee ci benn noddu ak benn ak ñaari iqaam wa huwa saxiixu inshaa allahu taala waaye gisoon nañ masala yi jëmoon ci loolu ak le fait xanafiya yi ne ci waxu mawlaana ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ñu jële ci ne kon boole julli fii rek la mën a nekk Arafat boole bu Arafat bi ca tisbaar julli tisbaar boole ko tàkkusaat muy jamoo taqdiim ak tamit julli gi mu julli gee ci Muzdalifa julli fa timis ak gee muy jamu taxiir ñu ne kon fii rekk ci aj gi rek la boole julli mën ne gisoon nañ ne hada al qawlu marjuux kene wax jooju dañ koo noot te waxoon nañ la li tax la alhamdu wal minna waaye gisoon nañu ah, ah, bon xanafiya ah, yi am na loo xam ne dañ ko fàtte woon mooy li al imaamu ibn Mas'ud wax ci xadiis boobu noonu ñu gisoon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog daanaka masula gis mu julli ñaari julli li geyri waxtihaa lu dul ñaari julli yi muy timis bi mu julli avant lan après heure am boole ko gee ak fajar waxoon nañ la loolu lim ci jublu fajar mooy heure ba mu ko baaxa woon di julli waaye sinon yonent mi aleyhi salaatu salaam masula julli julli te waxtoom duggut xanaa mu nekk julli joo xam ne dañ koy boole comme ni nga xam ne noonu la boole woon tàkkusaan bi ak tisbaar bi keroog ci batnu urana waaye sinon comme ay fajar nii wala yeneen waxtu wala mu julli tisbaar te tisbaar jotagul loolu masula am waaw loolu waxoon nañ la ay waqtuhul mu'taad bi nga xam ne moom la baaxoo woon di ko julli waa waxtu woowu la ko julliwul ndax du koo julli nu mu gën teele xam nga xanafiya yi rahmatullah yi bokk na xadiis boobu ñoonu seen gàndum tegtal la <laughs> noo bu mag a mag a mag sax xanafiya yi raxmatullaahi alayhim dañ cee jële ngàndum tegtal selon ñoom buy wane ne ñoom li ñuy wax ne julli en fait li gën ci waxtu yi yan heure lañ julli mooy ca fin wu waxtu wa moo gën ñu ne lii nii xadiis bii dañu koy wan waaw ñu ne leen moo yéen xadiis bii na la leen ko wone ñu ne ah Mawlaana Ibn Abbaas gi Mas'ud radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa fajar gi daf koo yab yabzughul fajr da koo julli ba fajar dafa jot bu julli ko ñun d'accord nañu ak yéen waa jumhur ni ngeen ko dégg ne mooy da koo teel a julli gina teel amaanam ko doon defe ñu ne waa loolu kay suñu dalil la waa jumhur liñ leen waxoon neewoon nañ leen waxtu yépp xam nga waa jumhur jumhurul ulama dañ ne waxtu wi nga xam ne mooy al bi gën bu ñu mën a julli ci julli yi booy julli julli yi julli bi mu mën a doon mooy nga julli ko ala as-salaatu ala awwali waqtiha waaw mooy nga julli ci début waxtu wi loolu la waa jumhuur wax kantaa xanafiya yi ñoom ñu ne déedéet loolu mooy lan déedéet mbir mi mooy ca jeexitalu heure ba moo tax ñoom fajar pour ñoom julli fajar nii ni mu gën a gën a gën a mooy nga julli ko kii ah, ah mooy nga julli ko <laughs> mooy ca fin euh, mooy pas da ñëw ba ci fin wu heure bi nga xam ne yow boo jullee benn daanaka waxtu yu dugg baax na ba ñoom fajar sax dañuy jàpp ne yow moom sa julli ji da nga koy da julliwaat mooy waxuñu lool de mooy ne heure mooy daal ca fin ba nga koy julli mooy li xam ne diñ ci mën a julli fajar ta fajar te te te waxtu yi du weesu bien sûr loolu ndax ñuy wax mooy daal bu leeree moo tax ñoom Hanafiya yi ñoom loolu mooy seen mazhab ci wàllu julli dañoo jàpp ne ay julli ci waxtu yu jot nii nga teel koo julli nga julli ci début waxtu wi loolu waa jumhur naan moo gën loolu du loolu moo gën li gën mooy li ñu wax te suñu dalil bi mooy lii Ibn Mas'ud wax parce que lii Ibn Mas'ud wax nan lañu ci teg ca loowe ñun mashar ñun mbooloom xanafiya yi mooy ne comme ni ngeen wax ne waxtuhul mu'tad yonent mi aleyhi salaatu salaam bu ne dafa fajar gi dafa xar rek mu julli ko te yéen ñépp waa jumhur min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila yéen ñépp d'accord que ne Muzdalifa li li gën mooy ñu teel julli fajar ca waxtu début comme ni ko yonent mi aleyhi salaatu salaam defe ñu ne tam mawlaanam nu mason nee na yonent masula gis yonent bi aleyhi salaatu salaam julli heure bi waaw waxtu wii mu julli ko heure bii fajar masu koo gis mu jot rek mu julli ko kon loolu lañuy xam ne kon da ko doon yéexe <laughs> moo tax mas ah, moo tax am na ñoo xam ne ñoom xanafiye yi ñoom <laughs> côté bii surtout julli fajar gi moom dañoo nekk ay xanafi ci côté bii moom <laughs> dañ ne waa yow en plus <laughs> daa ami avantage sax affaire yi saa yi imaginer ñu ne waxtu wi <laughs> cinq heures du matin la la julli la fayar di jot <laughs> mais nag waxtu wi ah comme temps yële ci hiver bi daanaka day dem ba ba huit heures wala huit heures la waxtu wu julli wi di jeex mooy fajar di jeex complètement kaay na waaye waaye en plus day tax nga gagner nga gagner des heures de sommeil waaye waaye topp sunnaa neex ñu ne leen ah léegi waa jumhur ñoom toppuñ sunna ñu ne non c'est ku nekk sunna la topp waaye ñun ñii suñu wax daal dëgër ndax gis nga li mawlaana ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa daal di wax fii <laughs> waaye loolu seen tegtal la ah, même bu dee waa jumhur d'accorduñ ci ne déedéet li wane ne julli ci début bi moo gën loolu moom xadiis yi waaye mutawaafira dafa baree baree baree bari ak alquran saabiqu ila maghfiratin min rabbikum yooyu yëpp ngir xërtal ni ñuy gaaw dem ci yu baax yi waaw te yonent bi alayhi salaam xam nañ ne bi xalas la doon julli comme xadiisu sayyidatu Aïsha bi radiyallahu taala anha inda imaami Malik ibn Anas mu ngi ci li nga xam ne mooy saxiixayni voilà loolu lu ñu fàtte woon la mooy que tegtal la ci xanafiya yi lii sax mooy seen tegtal foofu mooy li gën a dëgër lu ñu yor ci seen tegtal yépp que lii mooy wane ne kon yéexe julli yi mais waxuñ la julli nga dem ba julli jay weesu déedéet mooy daal du ci début heure bi moo gën waaye. Euh, xaar mooy li nga xamante ne mooy li gën a lëng selon ñoom walaw lam yuwaafiqu aljumhur fi hada wala ala léegi ginnaaw loolu loolu ab la woon euh, lan lañ gisaatoon parce euh, affaire bi daa tax ma xaw a fàtte sax liñ gisaatoon walla mooy voilà xukmu almabitu bi Muzdalifa lan mooy àttee taxaw Muzdalifa ah, gisoon nañu wax yu wute yi am ñu ne ruknu la te mooy mazhabu zahiri yey ruknun la te moom la al ku mel ne al imaamu ibnul Qayyim loolu la dëgëral kenn affaire bi gis ngeen <laughs> ruknun min arkaanil hajj ku fi xoole yow ba taxawoo mus mooy mabiitu bu Muzdalifa gii defoo ko yow moom na la leer ne bu yoboo nga xam ne yow moom sax ci yàqu na moom waaw mooy kene sa aj yàqu na waaw gisoon na ñoom fi ñu ko tegoon aaya yi ak yooyu amoon na ñeneen dalil nag mais comme que suñu waxtu daa xatoon euh, moo taxoon gisuñu ko yenn yi am na yoo xam na ay xadiis la ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam comme li ko al imaam an-Nasaa'i rahmatullah aleyhi solowee yonent mi aleyhi salaam dane man adraka jam'an ma'a al-imaami wan-naas hattaa yufiidu faqad adraka al-hajj wa man lam yudrik ma'a al-imaami wan-naas falam ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa ne ah man adraka jam'an képp koo xam ne fekke nga Muzdalifa fii ma al imaam imaam bi wannaas ak nit ñi xatta yufiidu ba mi niñ fiy bëbbe jóge fi faqat adrakal xajja kooku dab na aj ji fekke na ko wa man lam yudrik képp koo xam ne nag dabut fii ma al imaam ak imaam bi wannaas ak nit ñi falam yudrik kooku daldiwul koy dab te al imaam abu ya'la yokku na ci ne wa man lam yudrik jaman fala xajja la waaw te képp koo xam ne fekke woo jam'a Muzdalifa fala hajja lahu eh? lii seen dalil la boo xam ne keroog tudduñu ko parce que ñoo leen ne bon yéen comme que suñu waxtu dafa kii jot euh, mooy dafa jege woon bàyyi leen waa jumhur wax waaw loolu la woon léegi nga ne ma ah, ah, yow <laughs> mais kon kay gaa yow li waxoon moo gën dëgër kon yow li ngay nootal yow waxu waa jumhur min al xanafiyati wal maalikiyati wa shafi'iyati yow lool nga dëgëroon que ne gaa ku fi ku fi bàyyi ku ku ku ñëwul Muzdalifa ku deful mabit bi waajib la mooy yow da sa aj mën naa baax mais dangay def mooy dangay réparer lool mooy dangay di dara lu taxoon kon yow ngay ngay ngay ngay ngay ngay lu taxoon ngay dëgëral loolu alors que yow xadiis bi euh, newoon fi maanaam non en fait c'est que xadiis bi parce que dañu tudd ñoom li gën a dëgër ci seeni dalil muy aaya yi te waxoon naa la bu dul woon le fait que xadiisu bi yonent ma saa saa wax parce que lii euh, xadiis bii nii partie la ci xadiisu Seydina Urwa ibn Mudarris bi ci yeneen yeneeni version mais sauf que Euh, lële moo gënoon dëgër mooy mooy li seen tegtal yi gënoon dëgër mooy aaya yi ñu waxoon ak xadiisu Seydina Urwat ibn Mudarris bi ci façon bi nga xam ne noonu la ko ñoom al imaam Ahmad imaam an-Nasaa'i imaamu Tirmidi na ko noon al imaam Abu Daawud ak al imaam ad-Daarimi na ko noon al imaam Ibnu Maaja soloowe ci loo xam ne wutewuñu ci ah lu dul quelque baat tuuti loolu muy xasanat bu wér loolu moo gënoon dëgër léegi mooy bi ñuy wax dilaatul iqtiraan bi day dëgër fii ak lu fait dafa ne euh, man adraka salatana hadi ku fekke te dane neen damaa gé fekk yonente bi alei satu xiina xare xiina keroog bi nga xamante ne nii yaxruju lay génn li salaati ngir julli waaw moo tax looloo gën dëgër boo demee nag ci alki Zaadul Ma'ad al imaam Ibnul Qayyim moom da dafa ne affaire xew-xew boobu Seydina Urwa doon wax laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam Ibnu Mudarris radiyallahu anhu mu ngi xewoon ca al Mash'arul Haram waaye loolu noonu mooy def-defle la parce que xadiis bi dafa leer naññ comme boo demee ci riwaayu imaam at-Tirmidhi nee na damaa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam xiina xaraja lis jamono jëm génn ngir bil Muzdalifati xiina yaxruju li jamono ja mu génnee ngir julli fajar alors que almasharul xaram dëgg la ci Muzdalifa la bokk waaye almasharul xaram gisaguñu ko te yonent ma lay sarsam bu fay dem dina fekk na mu julli ba pare moo tax xew-xew bi du foofu la xewe comme ni ko boroom azad di qay ibnul qayyim ne wa ne fii nag fi la Seydina Urwa laaj yonent ma lay sarsalaam la waaye loolu def def la la wallahu taala alam léegi kon nga ne ma yow kon yow eh, yow kon léegi retirer sa tax sa sa sa sa sa sa sa nootal gi nga nootaloon waxu jumhur di continuer ko parce que lii dafa leer yow parce euh, ah man la wa man lam yudrik jamaan fala la ku ku fekkewul jamaan muy Muzdalifa ku fi ñëwul fii amoo aj te yow exemple ya nga joxe woon kon yow yooyu yépp da nga koy jëlaat ah waaja ak si min wi xaw ma jëdda ñëw fii Arafat walla mu ñëw euh, julli bi nekk cinq heures mu àgg fa mu àgg Arafat moins dix cinq heures moins dix du matin te leer na ko ne moom de toute façon bu jullee Arafat manu la fekk Muzdalifa kon loolu yëpp yow sa exemple yooyu yëpp kon dekk dindi ko mënal non dindiwuma ci dara parce que ça même yokku yokku bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne lii nii amu ci xadiis bi lii nii moo ci amut yokku yokku yi ay man wa man lam yudrik jaman fala hajja lahu ki yooyu yëpp amu ci waaw waaw moo tax euh, am na ci boroom xam-xam yi koo xam da ci bind benn juzu benn kii bu ndaw boo xam ne loolu rek la ciy wax ngir wane ne ziyaada gii nii dëgërul comme ni ko al imaam al xaafiz ibn xajar tudde ci fathul baari abu jaafar al aqil juz'an fi inkaari hadhihi ziyaadati wa bayyana min riwaayati mutarrif an ash-sha'bi an urwa kaana yahimu fil mutun ah mu ne abu jaafar al aqil da ci bind benn ab kuraasa bu ndaw pour wane ne lii nii yokk gii nii xadiisu Urwa bi lii da cay amul aywa man adraka jaman ma al imaami wannaas xatta yufiidu faqad adrakal jamu yokk googu noonu dëgërul mu ne lool ki ko soloo ci riwaaye Mutarrif la mu jële ko ash bi an Urwa mu jële ko ci Urwa ibn Mudarris te mu ne Mutarrif da doon juum ci li nga xam ne mooy ci continue texte yi waaw kon ñu xam ne kon bu ma retiré loo allahu taala alam li ma waxoon kon damay des ci sama nootal ga ma nootaloon waxu jumhurul ma kon mooy nekk fi nga xam ne eh, mooy mabitu Muzdalifa waajib la waaw ku ko bàyyi da ngay rendi dara eh, léegi am na ko loolu mooy beneen wax beneen wax bi ne woon sunna la muy wax boo xam ne dañ ko riwaaye ci al imaam bu ñuy nettali ca imaamu Shaafi'i naka noon imaamu Ahmad waaye waxoon nañ la ngiiru imaamu Shaafi'i loolu da cee dëgërul parce que waxoon nañ la li tax comme li al nawawi rahmatullahi taala alay ne woon liy dëgër ci suñu mazhab mooy mooy ne waajib la ah, yasixu al bi tarki wala waaye waa da koy jabru ak dam waaye nag am na beneen wax boo xam ne ñun waxuñu ko woon waaw après la ci sama xel dem euh, muy euh, euh, wax bi ne mais wal en fait mais mais mais mais mais mais wàccuwaay kese la fait du senee waaye it du waajib du sax lu ñu sopp waaw ab wàccuwaay kese la waaw loolu wàccuwaay kese la quoi waaw te loolu euh, <laughs> moom la al imaam al Awzaa'i wax mu ne kooku benn deret du ko fi tuur ku jóge ku jaarul Muzdalifa boo fa jaarul diitu dara doo ci fekk ndax mbir mi en fait nekkul nekkul ruknu du pilier du farata du waajib du sax lu ñu sopp ab wàccuwaay rek la waaw mooy daal yonent bi aleyhi salaatu salaam foofu daa tombe woon mu wàcc foofu mënoon na wàcc feneen kon nag ku wàcc feneen ku ko euh, ku mu neex nga wàcc fa ku mu neex nga bañ faa wàcc <laughs> waaye ku mel ni ki al imaam al nawawi rahmatullah ci al minhaj <laughs> ba mu indee wax ji moom <laughs> en fait lim ci teg daa xaw a dur parce que daa xaw a dur quoi dane hada qawlun baatil lii moom wax ñu neen la moom <laughs> kene musdali daal kon daal moom nga wàcc fu la neex ci ci côté yooyu rek moo yem fu la neex daal escalal sawaay jóge nga Arafat def nga li la war escalal fu la neex bu la neexee nga wàcc fa boo fa wàccee amoo benn ngëneel amoo ngëneel ci kaw ku wàcc feneen ah. naa yem képp <laughs> <laughs> waaw ndax ñoom dañoo tegtaloo xadiisu al imaam at-Tabaraani ci sanad boo xam ne malheureusement da'if la moo tax ah Abdullah ibn Amr rahmatullah alayhi eh, wa radiya anhuma eh, mu ne muy Abdullah ibn Amr ibn al-Aas mu ne innama jam'un manzilun li dulaj li dulajil muslim li dulajil muslimin mu ne jamu daal wàccuwaay la rek ngir ñi nga xam ne ñoo dox guddi pour ci jullit ñi moo ñoo jóge Arafat mu guddee wàcc fii loolu moom amul loolu kese la mooy amul dara lu sacré loo xam ne euh, parce que loolu tamit affaire bi wax ji loolu lay yóbbu xam naa <laughs> looloo tax <laughs> imaam looloo tax ci Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullah alayhi muy wax loolu <laughs> ne lii baatil la parce que waaye dan lañ mën a tëkkalee Muzdalifa ak feneen naan naan fu waay wàcc baax na amul ngëneel du ngëneel du sunna du du farata du dara du du ruknu du dara ja ku wàcc daal wàcc nga ku wàcc feneen it wàcc nga <laughs> waaw yii ni loolu lu ñu fàtte woon la loolu njàmbaas ko ci ci ci ci wax yi kon am na ñu ne pilier la am ñoo xam ne dañu ne mbir mi e, far kii la waajib la ku ko bàyyi sa aj du yàqu waaye da koy jabroog deret e, e, am ñoo xam ne dañu ne affaire bi sunna la mooy ngay ngëneel la ci nekk ku fa wàcc am nga ngëneel mais nag ko bàyyi yàqul sa aj parce que ngëneel rek ka la faat am ñu ne ma ne du ngëneel gi ngeen ñetti ñeent wax yépp ci benn du ruknu du pilier du waajib du lu war waaye dadul sax sunna dadul sax ngëneel amu ci waaw fu waaye wàcc daal baax na ku fa wàcc baax na ku wàcc feneen xayoon <laughs> léegi loolu lañ gisoon tey ñu euh, euh, te gisoon nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam kon euh, julli ñaari ràkka am na benn affaire tamit bu ma fàtte woon voilà voilà tout est tout est des rek Allah Ah, mooy bi ñuy gis julli dajale julli bi eh, timis ak gée fii ci Muzdalifa waxoon nañu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci xadiisu Seydina Usaama wa huwa bi ñu gisoon te mu nekk Saxiixayni kënee eh, nee na bi ñu agsee mooy bi mu naan bi mu agsee Muzdalifa fa uqimatis salaa fa sallal maghriba yéen ñu taxawal julli mooy bi mu agsee fa waaw fa tawadda fa asbagha al wudu yeneen time saa saam jàpp dal di matal njàppam ah après mu ne moom ki nga xamante ne nii mooy Seydina euh, Usaama après nit ñi dal di yësal seen gëléem yi ñu jullee timis ba pare après ñu iqaamaat ñu dal di julli li nga xam ne mooy gée loolu loolu liñ ciy jànge mooy ne kon ah kon bu may dajalee julli parce loolu lu am solo la ma fàtte woon ko mooy ndeke kon man bu may dajalee julli comme bu may dajalee tisbaar ak tàkkusaan ma voyage yi dans conditions yi ma koy dajalee yépp daal dinay remplir wu hein conditions yi ma koy dajalee yépp daal dinay remplir wu bu ma jullee tisbaar ñaari ràkka du ne automatiquement je suis obligé automatiquement ma jóg ci saase julli waat euh, tàkkusaan wala sama dajale du baax déedéet loolu ah waaw même bu dee gis naa ko mel ne imaam an-Nawawi di def entre différence entre bu dee tisbaar be tàkkusaan bi la comme bañ def ci Arafa ak biñ def fii waaw waaye loolu wallahu alam mooy man gisu mooy amul différence mooy le fait ñu julli timis ba pare nit ñi daal di dem ñëw yësal seen gëléem yu ñu ñëw ñu door a iqaamaat ñu door a julli wa li nga xamante ne mooy gée loolu doon day wane ne jëf juy ndaw yàqul dajale gi waaw mooy bu dee damaa julli timis ba pare am ku sone par exemple ma ma ma jóg dem ubbil ko ñëwaat man naa bi ma ñëw loolu yàqul den ay non yow kon yow sa sa sa sa dajale baaxul ah te tamit mooy ma toog euh, def taxi euh, sàbbaal yi subhaanallah yeeg yooyu baaqiyaatu saalihaat yi loolu dañuy xam ne loolu ci diggante bi mën naa nekk waaw du ne damay duñ ne boo ko defee sa julli yàqul sa dajale bi baaxatul de bañ a baax daraa ko yàqul yooyu yëpp mën naa nekk bu dee ne moo si sël gëléem moo fa possible lan ngay xalaat ci yi nga xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa wax nañu ko def xërtal ñu ko ci saa bu ñu jullee ba pare ah loolu noonu mooy loolu yëpp mën naa nekk ah? insha allahu taala kon mooy baaqiyaatu saalihaat yi loolu mën naa nekk kay waaw entre après nga door a jóg nga ñaan sax boo mënee nga ñaan diggante bi après nga jóg nga daal di def loolu ku fi newoon nit koo xam ne dane e mu dafa julli ñaari ràkka yi ba pare dem taal micro-ondes bi entre temps ngir euh, bala buy julliwaat euh, gée bi ñaari ràkkaam yi euh, café gi tàng fi kooku kenn mënu ko wax yow sa eh, eh, yow sa yow xoolal yow sa dajale bi baaxul parce que dem nga fi di taali micro-ondes dañ naan la waay ki wàcc defar ki ki ki pare dem di di di yësali gëléem nag est ce que da koo yàq ñu ne la déedéet kon nag affaire baa ngi noonu wallahu taala a'lam a'lam léegi nag tey ñu waroon a gis loo xam ne dañ ko fàtte woon ngeen sa sa yow insaan dëgg nga ko waaw du du xas de garaawul de loolu de parce que kay insaan la waaw fàtte kay moom <laughs> waxoon nañ ko ci bii weesu bi ñuy tëj ñu ne am na loo xam ne nañ ko fàtte moom lañ waroon sax avant ñuy affaire fajar gi gi mooy lan mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yebal dafa yóon euh, nan lañ koy waxe euh, dafa yebal ak njabootam ak ñenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu teel jóge Muzdalifa ci guddi gi ngir dem fan ah ngir dem Mina waxoon naa xam nga waxoon naa leen Mina ak am solo Mina moom bi yoboo nga jàpp ko moom gis nga Mina ak gi moom liñ fay dem daa bari léegi mooy am na loo xam ne tamit dama ko fàtte woon préciser <laughs> mooy bañ jógee Arafat ba bañ jógee Arafat ci lañ génn ci alxillu léegi bañ ñëwee Muzdalifa ba léegi ñu ngi ci alxaram ñu ngi ci alxaramul makki ndax Muzdalifa min alxarafil min mag makki ak ay minaaw gi yooyu yépp léegi kon loolu nag loolu nag la ñuy gis mooy ñi mu bàyyi ñi mu nga xam ne daf leen a yebaloon permettre leen ñu teel dem jóge fi nga xam ne mooy Muzdalifa te bu boobaa dañ ci xam kon ah est-ce day indi question est-ce que kon nekk Muzdalifa ba fajar ba julli ko fa comme na yonent bi sa salaam def fanaan fa ba fajar est-ce kon farata la waajib yéen di ngeen di wax yéen ne loolu moo gën a dëgër est-ce que waajib il est mu fanaan fa ba fajar parce que am na ñoo xam ne yow yaa ngi leen di bëgg a wax nii nee nga yonent ma lay saar saam daf leen a wax ñu daal di dem laata ca guddi ga ñu daal di dem Mina xaaruñu fa ba fajar ñu ne la waaw léegi dinañ ñëw ci loolu nañ gis riwaaye yi ba pare insha allahu taala après ñu door a régler lii nii nga xamante ne nii moom ngaa wax nii ah waaw ah. dañu naan la léegi al imaamu muslim ak al imaamul buxaari ak al imaamu muslim raxmatullaahi alayhima dañoo solo ci loo xamante ne al imaamul buxaari mu def baabu man qaddama da'fata ahlihi bil layli fa yaqifuuna bil muzdalifa wa yad'uuna wa yuqaddimu idaa gaaba al qamar mu ne baabu buntu man nga xam ne qaddama dafa jiital daafata ahlihi way way néew ju doole ay waa këram bi laylin ci guddi fa yaqifuuna ñu taxaw bil muzdalifati wa yad'una nañu ñu ñaan loolu nag wa yuqaddimu ida gaaba al mu daldi dëgmal bu jant bu oh, weer wi daldi fàddoo al imaamul Buxaari raxmatullah alay buntu bopp andi na ci euh, six xadiis bokk na ci xadiis yooyu xadiisu sayyidatuna sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha al-imaamu al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Muhammad ibn Kasiir qaala axbaranaa Sufyaanu qaala haddasanaa Abdurraxmaan huwa ibnul Qaasim anil Qaasim an Aysata radiyallaahu ta'aalaa anhaa wa ardaahaa al-imaamu al-Buxaari mu ne haddasanaa Muhammad ibn Kasiir mu ne nettali nañu muhammad di doomi kasiir mooy alabdi abu abdillah albasri raxmatullaahi alayhi qaala mu ne axbaranaa sufyaan mu ne nettali nañu sufyaan gi mooy ban sufyaan mooy sufyaan ibn saciid ibn masruuq athawri abu abdillah raxmatullaahi alayhi an abdirraxmaan mu ne mu jële ci abdirahman imaamul buxaari def huwa bnul qaasim mooy abdirahman bnul qaasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma di abu muhammad at-taymiyu rahmatullahi ala al-jamii wa an al-qaasim mu jële ci al-qaasim di baayam di al-qaasim ibn muhammad di alqaasim di doomi mohammad mohammad boobale di doomi abi bakrin siddiq radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom alqaasim ma gi yàgg nañoo gis ay mbiram an aishata mujële ci sayyidatuna aisha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu taala anhuma ummul mu'minin radiyallahu taala anha wa ardaaha loolu mooy xadiisu al'imaamu albuxaari kantaa càllale al'imaamu muslim mu ne wa mooy baabu bi suraax yi def waaw ne baabu ci kitaabul xaj istihbaabu taqdiimi dafa ad-da'fa min an min muzdalifa ilaa minaa bi saraakato saxi imaam muslim yi bin def ne sopp gu ñu sopp Euh, demuk jóge euh, Muzdalifa jigéen ñu néew ji doole yi ci jigéen ñi min Muzdalifa jóge Muzdalifa ila Mina ngir dem Mina mu ne moom al imaamu Muslim wa haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qanab mu ne nettali nañu Abdullah ibn Maslama ibn Qanab di sama sëriñ ji Abdullah ibn Maslama di doomi Maslama Maslama di doomi Qanab muy alqaanabiyu abu abdirahman alxaarisiyu almadaniyu raxmatullahi aleyhi moom mii seen sëriñ la ba mu des ci nga xamante ne mooy bnu maaja mu ne qaala xaddatanaa nettali nañu aflax mu ne nettali mooy aflax di aflax bnu xumayd ibn naafi al ansaari najjaari abu abdirahman mu ne yaa moo moo tax mu ne mooy aflah mooy li ma wa qaala an an muy al-Qaasim Muhammad miñ la tuddee miñ la tuddal léegi ibn Abi ala al-jamii wa radiya anhum an Aysata mu jële ci tantaam di bàjjanam bàjjanam bàjjanam parce que sayyidatu Aysa mooy magu Seydina Muhammad mi jur ki nga mooy Seydina al Ah, alqaasim ibn muhammad muhammad ibn abi bakr doomu asmaa miñ gisoon ci aj gi moo juddu woon keroog ci dal xulayfa loolu mooy eh, nettali bi léegi nañ jël ci imaam muslim bi mune ne sayyidatu aisha mu ne ista'danat sawdatu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu dafa ñaan digal permission sawdatu yaay sawda kan lañu am digal rasuulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam laylatal muzdalifati guddig muzdalifa tadfa'u la ngir mu jóge muzdalifa ngir dem Mina avant yonent bi alayhi salaam di fa jóge ca fajar ga moom ci guddi gi la ko wa wax yonent bi alayhi salaam est-ce que doo ma permettre jóge muzdalifa mu ne wa qabla xatmati naas mooy laata raj-raj loo nit ñi di di ñëw ndax fajar ga bés buñ jullee ba yonent ma ne saar saam après bu fay jóge bu fay jóge di dem fi nga xam ne mooy Mina day bari nit lool mu ne kon nag yonent ma ne saar saam est-ce que doo ma permettre a dem mu ne wa kaanat imra'atun wa kaanat imra'atan sabita waaw mu ne yaqulu al qaasimu wa sabitu wa sabitatu as-saqilatu mu ne te sayyidatu uh, sawda uh, sawda bint Zam'a radiyallahu anha dafa nekkoon koo xam ne mooy ku diis la woon waaw mooy dafa amoon yaram te dafa diisoon mooy ak doxam gaawul woon ak déplacement am gaawul woon looloo taxoon mu noon yonent ma lay saa saa est-ce ma permettre ma teel a dem ci guddi gi nii jóge fi nga xam ne mooy Muzdalifa mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na fa adina laha yonent mi alayhi salaatu salaam jox ko ci ndigal fa xarajat qabla daf'ihi laata yonent mi alayhi salaatu salaam di dem moom dem na ca guddi ga moom ca guddi ga la dem waaw mu ne wa habasanaa hatta asbahnaa ñun nag ñun ñi ci des mais ñi ci des fii dina leeral que ne tekkiwul ne soxnaa yonent mi alayhi salaatu salaam yépp la tekkiwul ne tekkiwul ne soxnaa yonent mi alayhi salaatu salaam yépp la comme ni ko yeneen riwaaya yi di wane waaw contrairement bi al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne <laughs> bii moo gën a dëgër riwaay yi comme que saxiixay lañ nekk sayyidatu Aysa ne wa habasanaa hattaa naa kon xam nañ ne kon soxnaa yu Yonent bi alayhi salaatu salaam yaay Sawda rekk la ci permettre kon yeneen soxnaam yu ñu fi gis ñu ne ñoom demoon nañ kon loolu dañuy xam ne xadiis yooyu yi leen gën a wér mais dañ naan déedéet <laughs> mooy yooyu yépp comme yépp wér nañu. mooy wa xabasanaa bi tekkiwul ne ñoom euh, euh, soxnaam yépp la am na ci soxnaam bi en dehors de yaay sawda yoo xam ne permettre na leen ñoom it ñu dem ci guddi gi jóge Muzdalifa daal di dem fi nga xam ne mooy mooy mooy Mina waaw comme niñ koy gisa léegi mu ne kon wa xabasanaa mu téye ñun nag kantaa ñun ñu ne fi mu téye ñu fi hatta naa ba ni ñuy xëyee fa dafanaa bi dafahi ñu daal di jóge Muzdalifa wëy dox dem bi dafa yi ànd ak yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na wala an akuna sta'dhantu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kama sta'dhanathu sawdatu fa akuna adfa'u bi idnihi ahabbu ilayya min mafruhin bihi waaw sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne man de Eh, ñun ñun ñu ànd ak yonent bi alei saatu salaam ci suba ka man de bu ma xamoon wala an akuna ma man mun ma nekkoon istazantu nekkoon koo xam ne ñaanoon naa permission rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam kama stazanatu sawdatu comme ni ko yaay sawda radiyallahu anha ñaane woon permission ba mu permettre ko loolu de moo gënoon ci man fa akuna adfa bu ko defoon bu mooy bu ko booba laa ko waroon a def comme moom rek ma daldi woon dem bis nii ci ndigalam ahabbu ilayya moo gën ci man min mafruxin bihi ci leneen lu nit di bége waaw ci leneen loo xamante ne nii moom la nit di di bége voilà léegi nag loolu benn kii la benn xadis la kon buy wane ne kon yonent ma lay saa saa permettre na kenn ci soxnaam yi yaay sawra bu jógee foofu waaye sayyidatu asma sayyidatu asma ban asma bint abi bakr te nanga noonu imaam bi eh, kii xadis bi fi xay saxiixayni waaw imaamul buxaari soloo na ko ci bunt biñ la wax sànq imaam muslim it soloo na ko ci bunt biñ la wax sànq ci kitaabul xaj al imaamu muslim al imaamu muslim soloo na ko al imaamu eh, al buxaari yu tamit soloo na ko raxmatullahi alayhi al imaamu al buxaari ci musaddad la ko jële dane xaddatanaa nettali nañu musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al asadi abul abul xasan raxmatullah alayhi an yaxya mu jële ci yaxya al qattaan ibn sa'id ibn farrux alqattaan abu sa'id an ibn jurayj mu jële ko ci abdilmalik ibn jurayj muy abdilmalik ibn abdilaziz ibn jurayj alqurashi alumawi muy abulwalid am ñu ne abu xaalid la qaala mu ne xaddatani nettali nañu abdullahi mawla asma muy abdullahi ibn kaysaan alqurashi at-taymi abu amr al-madani rahmatullah alayhi moom nag ah, sayyidatu asma moo ko moo ko libéré wanaan ah, asma mu jële ci sangam di sayyidatu asma bint abi bakr kantaal imaamu muslim mu ne xaddatanaa nettali nañu muhammad ibn abi bakr almuqaddami mu ne nettali nañu muhammad ibn abi bakr almuqaddami mooy muhammad ibn abi bakr ibn ali ibn ata ibn muqaddam almuqaddami abu abdillah moom moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanaa yaxya muy yaxya ibn said ibn farrux alqattaan niñ la wax léegi abu said an ibnu jurayj muy abdulmalik wax nañ la ko sànkan abdullahi mawla asma muy kay ibnu kaysaan abdullah ibnu kaysaan annahu qaala mu ne qaalat lii asma muy asma moom jar de présente asma bint abi bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anha yaayu sayyidatu seydina Urwa ak seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu ah. <coughs> mu ne Asmaa dane ma man wa hiya inda daaril Muzdalifa fekk ñu ngi Muzdalifa lañ newoon mu ne ma ah, ci riwaay imaamul Buxaari bi dane annaha nazalat layla laylata jam'in 'inda al-Muzdalifa fa qaamat tusalli mu ne sayyidatu Asma radiyallahu anha dafa wàcc Muzdalifa mooy ci ajji la woon ñu jóge Arafat ñu ànd def délégation ñëw ba Muzdalifa foofu fa qaamat tusalli mu jóg mu taxaw di julli fa sallat sa'a nee na mu julli ab diir summa qaalat mu ne ma yaa bunayya ee eh, sama ndoom mooy jaamam ba mu libéré hal ghaaba al qamar ce que weer wi fa fàddu na mooy gisatoo weer wi qultu laa ma ne ko déedéet fàdduwul de weer waa gi fi de mu ne fa sallat saa mu continuer julliwaat ab diir summa qaalat ginnaaw gi mu ne hal ghaaba al mu waxaat ma laajaat ma question bi ba mu julliwaatee laajaat ma ne ma hal gaabal xamar est-ce que est-ce que jant euh, ki weer wi fàggu na qultu na'am ma ne ko aha kay qaalat mu ne ma fartaxilu fartaxal naa wa madaynaa hatta ramatil jamra summa raja'at fa sallat as-subha as-subha fi manziliha fa qultu laha ya hamata ma urana illa qad ghallasna qaalat ya bunayya inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam adina lidhu'n waaw <laughs> nee na ah sayyidatu Asma radiyallahu anha bi ma laajaat bi ma laaj ma ne ko waaw euh, kii weer wi kay fàddu na nee mu ne ma ay fartaxilu ay nañ leen dem ñun ñi àndoon ak moom ñépp mu ne nañ leen dem ñu laxas dem fartaxal naa ñu dem wamaday naa ñu dox dem xatta ramatil jam la ñu dem jamra ba fan na waaw mu dem ci jamra mu ñu dem ñu sànni jam mu mu sànni jamra moom sayyidatu asmaa ci guddi gi su marajaat mu mu delluwaat fa sallatu subha fi manziliha <laughs> mu julli li nga xamante ne mooy suba fii manziliha ca dalwaay ba mu daloon fi nga xam ne mooy Muzdalifa mooy moom dem na ci guddi gi defi ko ñëwaat bon ma ko nag ma ne ko mais fa qultu laha kan mooy wax mu abdallah <laughs> muy abdallah ibn kaysan mawla asma radiyallahu anhuma nee na ma ko mais yaa hanata yaa hanata ah xallasnaa de ma urana illa qad xallasnaa ma ko mais yow mooy yaa mooy yaa mooy yow yow euh, sang bi mais yow maa uraana man man man man man man man fooguma lu dul ne illaa qad ghallasna mooy mais ñun ñun lii lëndëm naa mooy ñun yow ñun sànni nañ jàmm ba ñëwaat nii affaire bi lëndëm nii fajar jotagu ah bi ñu fekk ñu julli mooy dañoo sànni jamra ba ñëw door a julli fajar julli dem nañ fi Mina <laughs> xam nga Mina ak Muzdalifa ñaata kilomètre la buñ la nee entre mosquée yi jàkkaay Kaaba gi ak Mina sept kilomètres entre jàkkaay Kaaba gi ak Muzdalifa trois kilomètres non dix kilomètres mooy kon trois kilomètres la environ dem nañ fi sànni yi mu sànni yi jamra ñëwaat fi fajar door a jot mu julli fajar fi mu daloon fi nga xam ne mooy mooy mooy mooy ma ne ko ah <laughs> mais yaa hanta waay waay yaa Ahmad man yaakaar naa ne yow man gisuma lu dul ne ñun dañoo teel ah ñun ñun ñun ñun teel nañoo agsi ñun dañoo guddi guddi na lëndëm na de mu ne ko yaa bunayya sayyidatu Asmaa ne ko yaa bunayya yow sama doom yow sama ndoom inna rasulallahi yëgal ne yonent bi sallallahu alayhi wa ndaw yàlla li adina li zu'un moom moo permettre jigéen ñi ñoom ñu daldi mën a def lii ma def waaw mooy jigéen gi nekk ci xaw daj mais finalement jigéen ñi rek jigéen lañ naan az-za'ina waaw waaw comme la hadith sayyidina Adi bañ gisoon ah, wala in talat bika haya la tarayanna az-za'ina tarhalu min min tay ah, hatta yatufa bil bay min al-hira min al-hira xatta tatuufa bil bayt laa taxsha ahadan illa allah aw dhiba ala ghanami hein voilà mooy ad-da'ina mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo permettre lii pour doon yi loolu kon sayyidatu Asma lan la fi wane kene kon ah yonent mi alayhi salaatu salaam ne lii de waaye kaay ñu wax la keneen ci soxnaa yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ah muy xadiisu sayyidatuna ummu habiba waaw ummu habiba al imaamu muslim rahmatullah ba léegi wane ne kon am na ñoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen permettre ñu jóge fii Muzdalifa ci guddi gi daal di dem fi nga xamante ne mooy Mina teel a dem waaw mu ne imaamu muslim mu ne xaddatani muhammad ibnu xaatim mu ne nettali moom sama sëriñ di muhammad ibnu xaatim moo ibnu maymun abu abdillah qaala xaddatana yaxya mu ne nettali nañu yaxya ibnu said mooy biñ la waxoon sànq ibnu farrux al taxawal foofu maa ngi dem te ñëw imaamu muslim mën dil la beneen càllale bu fii wa xaddatani ali ibn xashram mu neta nettali na ma ali ibn xashram ibn abdirahman ibn ata ibn hilal ibn mahan di abulxasan qaala mu ne axbarana nettali nañu isa jamian mu ngi isa moo ñu nettali di isa ibn yunus ibn abi ishaq bokk abi ishaq as-sabi'i yabok amr ibn abdillah ah, mooy isa isa ibn yunus ibn abi ishaq ah. ñoom ñépp an ibn Jurayj mu Abdul Malik wax nañ ko sàngan Ataa ibn Abi Rabaah Aslam al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad anna ibn Shawwal anna ibn Shawwal muy Salim ibn Shawwal al-Makki al-Umawi di al-Makki al-Qurashi al-Umawi mawlaahum axbara moo ko nettali annahu daxala ala dugg ci ummu yaay Ummu di Ramla bint Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya al-Qurashiyya al-Umawiyya yaay Ummu Habiba ummul mu'miniina di ndayu jullit ñi nee na fa axbaratu yaay Ummu Habiba nettali Ibn Shawwal mii ne ko anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam biha min jam'in bi layl waaw mooy yebal na ko mu am ñum àndal min jam'in bi layl ñu jóge Muzdalifa fekk guddi la waaw fekk loolu mu ngi xewoon guddi kon keneen a ngi mooy liñ la doon wan li doon wan mooy que euh, lii euh, euh, li al imaam Ibnul Qayyim doon wax mooy mbir dëgër na wala wa wal al imaamu Muslim na ko al imaamu Ahmad al imaam ak sëriñ imaam Ahmad al imaam An-Nasaa'i na ko noon al Daarimi wa sanadu saxiix wa huwa fi imaam Muslim. ah waaw am na ci beneen riwaay bi mu ci teg moom imaam muslim ba léegi mu jaar ci Saalim ibn Shawwal mii an ummi Habiba mu ne ka moom moo ko ne kunna naf'aluhu ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam nughallisu min jam'in ila Mina waaw ci beneen riwaaya mu ne wa fi riwaayati naaqidi mu ne nughallisu min Muzdalifa waaw muy amrun an-Naaqid lay wax amru bnu amrun an-Naaqid amru Abu Usmaan yaay Ummu Habiba wax Saalim bnu Shawwaal ne ñun dañ ko doon def ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy nuxallisu min jam'in ila Mina dañ doon jóge ci guddi gi jóge Muzdalifa jëm Mina waaw kon nag affaire bi loolu kay loolu leer naam léegi nag mu des beneen léegi ñu ne la am nag am nga am nga yow léegi ba léegi ay jigéen ngay wax ñu ne la waaw am na nag ay góor nag waaw du góor jugee jigéen rekk la doon jox kii de waaye am na ay góor comme ni nga xamante ne ni noonu la xadiis bi ne ci saxiixayni imaamul buxaari yi ak imaam muslim soloo nañ ko waa asxaabu sunan al arbaa soloo nañ ko na ko noonu si al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi al imaamu al imaamu muslim mu hmm? jël xadiisu imaamu muslim bi al imaamu muslim mu ne mu ne bon léegi pour gaaw bala ñuy parce que euh, léegi mooy kii yi mu tudd masala yi sinon tem du jàll mu ne sami'tu euh, kii Ubaydullah ibn Abdi euh, Ubaydullah ibn Abi Yazid muy Abu Muhammad al-Makki dane rahmatullah alayhi dane sami'tu ibn abbas man dama dégg mawlana ibn abbas yaqul wax nañ la xadis bi fi saxiixayn mu naan ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi thaqali yonent bi alayhi salaatu salaam de daf maa yónni boole ma ci ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy euh, athaqal mooy euh, almataa mooy ci bagage yeeg yooyu ngir mu dem yóbbaale yooyu ak Euh, yooyu min jam'in bi lay li ñu jóge jàmm ci guddi waaw mooy ñu jóge jàmm jóge fi nga xam ne mooy Muzdalifa guddi waaw te am na ci beneen riwaaya boo xam ne ba léegi xadiis bi mu ngi ci Saxiixayni ak yiñ la waxoon sànq moom Mawlaana Ibnu Abbaas dane ana mimman qaddama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii da'fati ahli ndax xam nga fee danga naan kon affaire yi xam naa kii rek la doon wax mooy bagage yi déedéet daneem ana man ibnu abbas mi man bokk naa ci ñi nga xam ne qaddama rasulullahi la yonent bi alei saatu salaam jiital ne leen nañu dem fii daafati ahli ci ñi nga xam ne ñooy ñu néew ju doole ji ci ay ñoñam mooy ñu dem fan ñu jóge Muzdalifa daal di dem Mina tee a dem ci guddi gi euh, loolu al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi daal na koy solo tamit comme niñ la ko waxee xoola riwaaye imaam ahmad bi même bu dee nee euh, euh, mais euh, bii nii ñuy waaj a tudd nii mais yeneen yi wér nañu ah mu ne mu ne kii nu tudd al imaamu ahmad mu jële ko ci Mawlaana Ibn Abbaas mu ne qaddamanaa rasuulullahi pour wan ne doonu loolu day jigéen rek gis nañ Mawlaana Ibn Abbaas mu ne ci daafatu ahli man nga ne kon boobu mooy xam naa ñoom Ummu Habiba mi wax léegi ne yonent ma lay saa da ko boole ak ñu ñu dem kon xam naa moom Mawlaana Ibn Abbaas nii mbooloo mii la doon wax ñu ne la man na nekk loolu waaye al imaam Ibn Abbaas nee na qaddamanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ughaylimata bani Abdil Muttalib ala humuratina fa ja'ala yawtahu afaaxidanaa ah bi yadihi wa yaqulu abuniya abuniya laa tarmu laa tarmul jamrata hatta tatlu'a ash-shams waaw nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de daf ñoo yebal daf ñoo yónni fekk ñun ñu nekk ak ay ay jeunes waaw ay jeunes ay gone Ughaylimatu bani Abdul Muttalib mooy waa këram kër Abdul Muttalib muy ñun ay ñun jeunes yi ñun xale yi ñuy ay gone quoi ñun la yónni woon ngir ne yebal ñu ñu teel a dem ala xumuraatinaa ci suñu kaw mbaam yi ah ci suñu kaw mbaam yi fa jaala yaltaxu muy dóor suñu bi mu yéegee ci ci yi muy dóor suñu tànk yi moom alayhi salaatu wassalaam naan ñu naan lu yee eh, yéen sama doom yi laa tarmul jamra bu leen bu leen def ramyul jamra de bu leen dem foofu di di di di di di di mooy jamra yi bu leen ko sànni de hatta tatlu ash-shams ba ni nga xam ne ci la jant bi di ba ni jant bi di fenk waaw bu ngeen demee teel leen a dem waaye nag bu leen sànni jamra feek jant bi fenk yaa ngi dégg lool waaye dañ naan la même bu dee xadiis bii wérul parce que dafa am inqitaa dafa am inqitaa bon dañuy bëgg ñëw di tudd càllala yi mais dafa am inqitaa pour gagner du temps waaye ñoo waa ashaabu sunani soloo nañ lii te imaamu ahmad tamit soloo na ko ci beneen riwaay boo xam ne bu wér la waaw soloo na ko ci beneen riwaay boo xam ne bu wér la mu jaar ci yaxya ibn adam an abul ahwas an al amash an al hakam ibn utayba an mihsan an ibni abbasin radiyallahu anhu mu ne marra bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laylata nahri wa alayna sawaadun min al-layl fa ja'ala yadribu afaaxidana wa yaqulu abuniyya afiidu wa laa tarmul jamrata hatta tatlu'a ash-shams mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wa ah, imaam ahmad moo càllale bi mu wokk pour bañ a pour gagner du temps mu ne yonent bi alei saa salaam daf ñu robb laylatan nahr yi mooy guddi tabaski mooy biñ nee Muzdalifa ñu ñu ngi ci lëndëm gi war a dem jóge Muzdalifa dem fi nga xam ne mooy euh, Mina fa ja'ala yadribu afaxidana muy dóor suñu poot yi naan ñu yaa yéen sama doom yi afiidu bëbb leen jóge leen fii mooy mooy bëbb leen jóge fii ci Muzdalifa dem Mina waaye bu ngeen àjjee Mina wala tarmu bu leen sànni aljamrata hatta tatlu'a shams ba bu leen sànni jamra yi lu dul lu dul la hatta tatlu'a shams ba ni nga xam ne noonu la jant bi nag di fenk waaw bu leen sànni de waaw kon nag affaire baa ngo te ñoom al imaam Abu Dawud yépp solo nañ loolu eh, mu ne même xadiis bi lii bi eh, riwaayaat saxiixa waaw te loolu moo tax Mawlana Ibn Umar tamit loolu la def comme li al imaamul Buxaari yi wax rahmatullah alayhi ndax ci buntam boobu noonu loolu la jëkk mu ne Ibn Umar loolu la doon bi mu def noonu loolu la jëkk moom la baabu man qaddama da'fata ahli bi lay bu xadiis boobu la njëkk moom al imaamul Buxaari mooy xadiisu Mawlana Ibn Umar radiyallahu taala anhuma ngir wane ne affaire bi. am na te xadiis boobu euh, euh, muttafaqun alayhi la voilà waaw imaamul Buxaari moom la njëkk indi ci xadiis boobu bi mu naan xaddatanaa Yaxya ibnu Bukayr mu ne xaddatanaa ki ñu nettali mooy Yaxya ibnu Bukayr mooy Yaxya ibnu Abdullah ibnu Bukayr al-Xurashi al-Maxzuumi Abu Zakariya qaala mu ne xaddatanaa al-Layth mu Layth ibnu Sa'd ah, ibnu Abdirahmaan al-Fahmi Abu al-Haarisi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 mu ne wa kaana mu jële qaala Saalim mu ne Saalim nee na muy Saalim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Umar rahmatullahi ala al-jamii moom loolu mu ne kaana Abdullah ibn Umar mooy sama baay de ibn Umar radiyallahu anhuma dafa nekkoon yuqaddimu da'afat ahli da doon jiital ñi néew doole ci ay ñoñam fa yaqifuuna inda al mash'ar al haram bil muzdalifati bi lay ñu jógee Mina non Muzdalifa dem ca al mash'ar al haram parce que al mash'ar al haram boo nekk ca catu <coughs> Muzdalifa ci Muzdalifa la bokk mais mooy boo jógee Muzdalifa di dem Mina foofu ngay jaar te montagne boobu la mooy al mash'ar al haram nee na dinañ ci ñëw ak nan lañ ko doon woowe montagne boobu la <laughs> insha Allahu ta'ala mu ne kon ñu ñëw fa nga xam ne fa yaqifuuna inda al mashar al haram bil muzdalifa bi layli ñu taxaw foofale ca al muzdalifa ca al mashar al haram bi layli ci guddi ah fa yadkuruuna allaha ma badaalahum ñu tudd yàlla la leen soob la nga xam ne moom la buur yàlla jàppandil ci ñoom summa yarji'uuna qabla an yaqifa al imaam ginnaaw gi ñu dellu laata imaam bi di taxaw wa qabla an yadfa ak laata muy jóge fi nga xam ne mooy mooy Muzdalifa fa minhum man yaqdamu minan li salaatil fajr mu ne am na ci ñooñu mu doon yónni ci njabootam moom Ibnu Umar ñoo xam ne dañuy ñëwaat mina ngir julli fajar wa minhum man yaqdamu ba'da dhalik ñoo xam ne après salaatul fajr la ñuy ñëw fa ida qadimu ramawul jamra bu ñu ñëwee daal di sànni jamra yi mu ne wa kaana Ibnu Umar mawlaana Ibnu Umar da doon wax radiyallahu anhuma naan arxasa beneen bi raxasa fi ulaa'ika rasulullah yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy ki nga xam ne moo permettre ci lii voilà mooy moo permettre affaire bii nii mën a am waaw kon mu ngi noonu ah kon lii nii yépp am mbir la loo xam ne day wane ne kon am na ñoo xam ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a permettre ñu dem kon avant waaw kon nag léegi pour jeexal nañ ñëw ci masala yi nag daal koy daldi koy euh, woyofal euh, mooy ne léegi laaj bi mooy laaj bi mooy parce que waxtu wi jot na mais bon du yem ni parce que euh, masala bi sinon bi ñu ñëw nettali bi ba pare après nga bëgg a wax masala bi dem moom xaw a kii léegi bon mais nag ce fa va ce qu'on dañ koy dañ koy dañ koy gaawal mooy boroom xam-xam yi léegi dañoo wuute mais mais parce que yow li ñu fi wax nii mooy dëgg la euh, kon pont euh, ba ci lu gaaw ma ne la léegi wax nga ne ma léegi danaa bëggoon wax yow mi ne woon da mooy kon dañuy jàpp ne li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur ne Muzdalifa eh, nekk fa waajib la dañ naan la mais nekk fa mais ba kañ moo tax ku mel ni ñoom wal imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi mooy nisful layli nisfu mooy eh, xaaju guddi gi mooy li nga xamante ni nii eh, mooy début ah, Euh, an nisful axir beneen partie bu mujj bi loolu noonu nekk fa boobu boobu loolu mooy farata ba boobu après mooy nit ki bu fa jógee daal new ci euh, waaye dañ naan la loolu moo gën a dëgër waaye mooy am na ñoo xam ne en tout cas lenn la dañ naan xam nga ñu la doon wax naan kantaa kañ la fay nekk ba ban heure li gën a dëgër daal mooy nit ki na fa nekk comme ni yonent bi alayhi salaam def bu fa jullee timis ak gee na fa nekk ba julli fa fajar mais loolu mooy pour pour en général sauf ñi nga xam ne ñooy way néew ju doole ji ak lenn ci jigéen ñi nga xam ne te jigéen ñi du jigéen ñi parce que gis nga ni Sayyidatu Aisha gee fa newoon moom mook yonent mi alei satu salaam àndi ca fajar gi ak ñeneen fii mu ne ñi ñu def permission da ngay gis ne affaire bi jot taxuñoo bari noonu c'est vrai que waxu Mawlana Ibn Abbas bi radiyallahu fi da'afati ahlihi ak ndax xulay xulay ma ay ay ay ay ay ay gulmaan ci waa bani Abdul Muttalib loolu noonu lu ñu bari bari ña fa dese leen ëpp fuuf mooy ñi nga xam ne am nañ ngànt te seen ngànt googu mooy néew ju doole parce que nee na dañ doon da doon ah, qabla zahma comme li sayyidatu Sawda hadith sayyidatu Sawda ibnu doon sayyidatu Aisha mi netta sayyidatu Sawda mooy radiyallahu anhuma ngir bañ bousculade yeeg cambar cambar gi mooy nit ñi bari gi ñuy bari eh, eh, nu mu tudd sax nan lañ koy waxee affaire bi en wolof mooy daa mel ni waxoon naa ko sànk du cambar cambar mooy lan eh, mooy voilà raj raj loo voilà raj raj loo baat boobu laa doon seet voilà pas cambar cambar mais raj raj da doon daw raj raj loo ju qabla zahma bu ko defee moom bu teel mooy ñi nga xam ne ci cas lañ nekk moo xam góor lañ moo xam jigéen wala xale yi ñooñu man nañ leen a yóbbu ñu teel a ñu teel a jóge jamaa di Muzdalifa ci xaaju guddi gi waaw léegi nag mooy budul ñooñu ñooñu ñooy yowul alaar ñi nga xam ne ñooñu may nañ leen ñu teel a dem ñu dul ñooñu nag mënoo ko def pour de raisons yoo xam ne bon pour des raisons de yeneen yoo xam ne yow du góor waaw. mooy fii mu ne am nga kàttanu ndox am nga lépp man nga yépp nga ñëw ne mais par en tout cas gis nga baabu man qaddama da'afata ahli ñi néew doole waxu la nga nekk costaud man ko mais pour des raisons de confort kese nga daan ah waay ça c'est que en plus man bu ma fa teelee dem nii mooy gën neex moo déedéet affaire du loolu waaw ah. dañ naan la yow bokkoo ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dugg ci cadre bi ñu man leen a permettre ñu teel a dem ñooñu mën nañoo dem ci guddi gi léegi nag laaj bi mooy waa mais ginnaaw lii kon yow loolu réglé na léegi nag dama dama am beneen laaj mooy parce que man xadiis xadiis yi ñu fi wax nii yépp sax euh, daal leur ensemble man intrigué wuñ ma yenn intrigues yi quoi mais. hadith sayyidatu Asma bi man moo ma jaaxal parce que le fait dafa sànni jamra ci guddi gi te loolu guddi la woon mooy fajar jotawul mu sànni ko ñëwaat julli fekk ko Muzdalifa man loolu moo ma jaaxal ma na lan la jaaxal ma ne kon man li may bëgg a xam mooy ana ban waxtu la sànni jamra bi commencer alors que gis nañ mooy loolu benn la côté sayyidatu Asma beneen gis nañ Mawlaana Ibn Abbaas nee na yonent mi alayhi salaatu salaam da leen ne bu ngeen demee bu leen sànni jamra lu hatta tatlu'a ash-shams waaw bu sànni jamra lu dul ne jant bi dafa jóg waaw bu leen fi sa bu dem leen de yaa bu nay yéen sama doom yi bu ngeen demee bu leen bu leen bu leen bu leen fi sànni jamra de hatta tatlu'a ash-shams lu dul jant bi génn. mooy jant bi ndax jant bi bu génnee foofu mooy balaa nit ñu bari ngeen ñëw yéen ngeen def li ngeen def ba pare waaw laa tarmul jamrata hatta tatlu shams mooy tere na ko ñii ne bu leen sànni lu dul jant bi jóg sayyidatu Asma sànni ci guddi gi ne yonent ne ne yaa wax wax waa kii bi <coughs> jaamam bi mu libéré Abdullah ibn Kaysan ne ko yaa bunayya inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam adina lil-zu'um yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko permettre lii ma def liggéey léegi kon sama laaj mooy weey lii est-ce que amul contradiction waaw ma ne la noo amul contradiction yow laajal rek ma ne la léegi kon ana ban waxtu la sànni jamra bi commencé. Euh, dañ naan la lool boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuti am na nag benn affaire boo xam ne ñoom ñépp ijmaa la amul kenn ci boroom xam-xam yi ku ci wuti waaw ne bu jant bi génnee sànni fa jamra moom foofu baax na loolu ñoom ñépp ci d'accord waaw ku ko def mooy des nga law yow def ka li wax sànni nga jamra waaye fi ñu wute mooy avant kon avant kon waxtu wi fan lay commencer est-ce que mooy bu jant bi génnee ku sànni baax na léegi avant nag comme ci guddi géeg wala koo xam ne moom daa julli fajar ba pare ñëw sànni door a dem yoonam dañ naan la loolu dañ cee wute te lii nga xam ne mooy mazhabu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha ku mel ni ci ngir yi al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi na ko noon al imaamu Ahmad dañ cay ànd ak moom ci loolu këne waxtu wi nga xam ne nit ki bu ci sànnee jamra baax na hmm? première waxtu bi mooy fi muy tàmbalee mooy mooy début wu deuxième partie guddi gi mooy partie bu mujj bi ci guddi gi buñ nee mu booy guddik Muzdalifa di guddi tabaski googu ñoom fi ñu ko teg leer na mooy hadith Sayyidatu Asma <laughs> bi ñu gis lee te muy saxiixayn waaw ak lan hadith Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha bi nekk ci sunanu al imaam an-Nasa'i bi sanadin hasan ah Seydina Ataa ibn Abi Rabaah mu ne xaddasatni Aïshatu bint Talha an xaalatiha Aïshata ummil mu'miniin mu ne Seydina Ataa ibn Abi Rabaah rahmatullah alayhi mu ne Sayyidatu Aïsha may pa buntul ummul mu'miniin la déedéet bint Talha Aïsha bint Talha moo ma nettali an xaalatiha mu jële ci tàntaam di kan Aïcha ummul mu'minin Aïcha bint Siddiq ah mu ne xam nga ay mbokk lañ Seydina Talha Seydina Talha ak Seydina Abu Bakr ay mbokk lañ Talha Talha ibn Ubaydillah kon doomu Seydina Talha tuddoon Aïcha moo jële ci tantam di Aïcha di doomu Seydina Abu Bakr <laughs> waaw léegi mu ne que yonent mi alayhi salaatu salaam sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne dafa digal kenn ci soxnaam yi mu jóge jama muy laylatu Muzdalifa ci guddi Muzdalifa mu dikkal jamratul aqaba mu sànni ko bu xëyee mu xëy ca fam dara te Seydina Ata moo tax xadiis biir nii ba mu ko xamee bi mu nekkee mag nii la doon def parce que amatul kàttanu def la li li li yonent ma sa saam def nii la doon def ba li mu génn àddina muy Ataa ibn Abi Rabah waaw ñu ne loolu benn la ak tamit xadiis bi nga xam ne gisoon nañ ko sànq ah, xam nga sànq Ummu Habiba yaay Ummu Salama tamit si yaay Ummu Salama bokk na ci loolu it day wane dëgër li ñu ne li doon wax ci al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi al imaam Abu Dawud tamit soloo na ci sanad bu wér jógee ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo yaay Ummu Salama Hind bint Abi Umayya radiyallahu anha ah ci guddig Muzdalifa faramatil jamra qabla al fajr mu sànni jamra laata fajar bi jot summa madat ginnaaw bi mu jógee foofu fa afaadat mu bëbb waaw même bu dee ne bii nii par exemple euh, ku mel ni Imaam am na lu mu ci wax mais mooy bu waxee ci yi yeneen yi loo ci wax yaay Ummu Habiba yaay ñële ñeneen yi ak yeneen yi mooy doo am loo ci wax manoo yooyu yëpp nga dàq leen te ñuy sanad yu wér yi nekk sax Imaam Muslim yi nekk ci sunan ci sunan yi bi bi riwaayatin saxiixa ci ay riwaay yoo xam ne yu wér lañu waaw te yaay ummu salama ci boppam sax nettali na ko waaw ci riwaaye boo xam ne ah, Hisham ci Hisham ibn Urwa la jaar mu jëla ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr mu ne axbaratni ummu salama waaw mu ne sayyidatu ummu salama man moo ma nettali man man Hisham <coughs> <coughs> moo ma nettali mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko wax moom moo ko bokk naa ci ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu ci waa ñoñam ay waa këram dafa waxoon ñu teel a dem jóge Muzdalifa ci guddi gi fa ramaytu bi laylin summa madaytu ila Makka ginnaaw bi ma daal dem Makka eh, loolu benn wax la kon mooy kon lii mooy waxu wax gisaal nañ seeni dalil ñi ne affaire bi daal ci an nisful aaxir deuxième partie guddi gi laylatu jam'i ci la sànni ramyatul jamar euh, ramyatul jam ramyatul jamratul aqaba di commencé ku ko sànni heure bopp laata fajar baax na parce que ñii nii ñépp ci yonent ma lay sarsam lañ ko jële bu dul woon ko nan ngeen mën a waxee ne baaxul am ñeneen ñu ne non non bi fi mu tàmbalee première waxtoom mooy bu fajar xaree waaw waaye nag waxtu wi ñu sopp ñu def ko ci mooy bu jant bi génnee waaw dem ba dem ba ba jant bi di so mooy fin bi mais début bi ñu ko commencé bu fajar xare benn waaye nag fi ñu soppe bu commencé ko fa sànni mooy bu jant bi génnee comme li mu wax sayyidatu sayyidna Mawlana Ibn Abbas léegi ak gone yam euh, léegi <coughs> wax jii nii wax jii nii xam nga lan lay lan lay tegtale mooy ne nit ki bu sànnee jamra fekk fajar jot mooy fajar dafa xar rek moom mu dem sànni jamra mooy sànni jamraam baax na parce que waxtu wow lay commencer mais nag defu na loo xam ne gënut waaw bu ko sànnee nag bu dee jant bi dafa génn waaw loolu nag mooy li nga xam ne moo gën ndax noonu la yonent ma lay saar def te loolu la digaloon Mawlaana Ibn Abbaas ak ñooñ léegi nag wax bii mooy bu ko sànnee avant fajar comme ñu wax waxu ñi jógee ñoom imaam Ahmad bi sànn loolu mooy kooku day sànniwaat parce que waxtu wi tàmbaliwul woon te lii la ku mel ni al imaamu abu xanifata ak imaamu malik lii lañ wax rahmatullah alayhima mooy wax wi mu ngi commencé fajar waaye ku sànni après bi fajar xare sa sànni baax na mais nag liñ lay wax mooy bàyyil ba jant bi génn ndax foofu la ngëneel ga foofu moo gën mooy almustahab léegi euh, lii nii ñoom seen seeni yi gis nañ ko sànk mooy li mu li mu waxoon ne bu leen sànni xatta tatlu ash-shams yooyu gis nañ ko ci riwaay imaam um, Ahmad ak Masani ak Musa euh, ak yooyu ma naan Masani sunanu imaam Abu Dawud ak ñooñu rahmatullah alayhi yuy wane ne kon affaire bi loolu la ak imaam an-Nasa'i rahmatullah alayhi que ne kon hatta tatlu ash-shams te loolu la yonent bi sallallahu alayhi dañuy xam ne loolu mooy li gën. waaye ñu leen mais yéen fajar bi fan ngeen ko jóge lu tax ngeen ne fajar ñu ne parce ku mel ne al imaamu Taxaawi rahmatullah alayhi dafa solo ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne yonent bi alayhi ko digal da doon digal euh, euh, moo tax nisaahu la wax lii day dëgëral li ñoxoon Sawda kese yaay Ummu Habiba jàll na ah. yaay Ummu Salama jàll na ah ñoom ñépp jàll nañ waaw ak yaay Ummu Habiba mu ne Yonent bi aleyhi salaam bi moom Mawlaana Ibn Abbaas dafa doon digal soxnaam yi ak ñi nga xam ne ñoo ñi diis ci mbokkam yi ci eh, comme waa Banu Abdul Muttalib yi ca Muzdalifa ne nañu bëbb ci débutu fajar gi ci lëndëm gi waaye mooy waaye nag bu ñu sànni bu ñu sànni bu jamra yi illaa musbihin lu dul fekk suba daa daa xar waaw am na ci beneen riwaaye nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam daneen le laa tarmu aljimaara xatta tusbixu xam nga bee gis ne xatta tatlu'a shams mais fii am na riwaay bu ne dane ba ni ngeen di xëyee kon ñu ne loolu dañuy ci xamee ne kon kay mooy bu fajar gi xaree mooy mën naa nekk waaye loolu nag nekkul lu gën li gën mooy li mu def alayhi saat salaam te loolu lañu sopp mooy bu jant bi génnee mais ku ko def bu fajar xare kooku baax na mu am ñeneen ñu ne déedéet fajar gii nii riwaay yi ne tulu shams ñoo gën a dëgër te loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam def kon nag waxtoom waxtu ramyatul jamratul aqaba mu ngi commencé min tulu'i mooy ginnaaw bu jant bi génnee ba'da tulu'i shams waaw mooy eh, eh, te wax bi ku mel ni ñoom imaam as-Sawri rahmatullah alayhi moom la wax que lii wax bii xam nga lu muy yeno parce que wax bu ne daa may conséquence wax bii nii ku jàpp ne lii moo gën a dëgër fi yow mooy ku sànni avant jant bi même bu dee après fajar nga sànni yow sa sànni baaxul da nga koy defaat kenn du ci bàyyi xel waaw il faut nga sànni lu dul après bu jant bi génnee te ñoom seeni riwaaye mooy yiñ tegtaloo mooy riwaaye ñu gisoon sànq musnad imaam ahmad riwaaye imaam an-Nasaa'i bi woowu mu ne day ñëwoon naan ñun ughayl ma bani abdul muttalib ah yonent ma lay nekk ci suñu kaw mbaam yi yonent ma lay saa salaam di tàpp suñu pooc yi naan leen yéen ah abu na yi laa tarmu al jamra jamratul aqaba hatta tatlu ash bu leen yéen sama doom yi bu leen sànni jamratul aqaba lu dul jant bi daa fenk dafa génn waaw te tamit gisoon nañ ci bi ñuy cité sànq dafa wax waa yenn ci ñoñam yi ne leen bu leen ñi mu bu leen sànni jamra yi nag xatta lulul tatlu ash-shams waaw ñii ñu ne comme que ñii lañ permettre ñu teel a jóge Muzdalifa ñoom la yonent ma lay saat sànni bu leen sànni lu dul jant bi génn kay waaye loolu kay waxatuma la ak ñi nga xam ne kenn joxu leen ci permission mooy bu dee ñi nga xam ne jox nañ leen permission ñu teel a jóge Muzdalifa ci guddi gi ñoom la yeneen ma lay saar wax ne bu ngeen fa àggee nag bu kenn sànni jamra lu dul bu lu dul jant bi gën kon waxatuma la ak ñi ci des waaw kon kay amin baa baa bi awla wa ahra que ñooñu kenn du leen ko permettre te xam nañ ne kon permission bi fii rek la mooy eh, mooy mooy mooy hatta tatlu shams manoo sànni lu jiitu loolu boo sànnee lu jiitu loolu sax sànni kenn du ko bàyyi xel waaw Ah. léegi nag ah, léegi am na am na beneen wax boo xam ne ñoom dañu ne dañoo def ceqantal dañ <laughs> dañ ne xadiis yi yëpp mën nañ leen a boole te boo demee ci alzaat <laughs> al imaam Ibnul Qayyim ñu la wax sànk loolu la def imaam Ibnul Qayyim da ne euh, en fait affaire bi finalement lii la mooy ne début waxtu wi ngir ñi nga xam ne ñoo néew doole ñoom day commencer min tulu'il fajr bu fajar gi xar bu dul ñi néew doole yi ñooñu ñépp ba'da tulu'i shams waaw waaye xam nga wax yii nii même bu dee day tegtaloo li nga xam ne mooy xadiis sayyidatu asma mais sayyid xadiis sayyidatu asma bi waxul lii xadiis sayyidatu asma bi dane ci dañu dañoo jóge fële ah? bi Abdallah ibn Kaysaan wax Mawla Asma radiyallahu anha ñu sànni ñu jógee eh, eh, eh, Aqaba kii bokk Muzdalifa dem sànni ji ba ñëwaat jógee Aqaba ñëwaat manziliha fi mu dal fii ci fi nga xam ne mooy Muzdalifa fajar bi door a jot kooku kay kon mooy kooku sànniwul ca jë mooy nee dafa guddi maan ko mais yaa hanta wa yaa hanta yaa haadihi man gisuma lu dul ne mbir mi guddi xat xalas naa guddi na de mu ne ko yaa bunayya ee eh, samas doom déglul ma inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam azina li zuhri yonenti ba lay saab saaba ko permettre jigéen ñi ñi ñi ñi ci ñëw doole waaw ah kon nag lii la euh, léegi après lii nii yépp kanta wax ji al kii imaam nul munzir bala ñoo tëj rahmatullah eh, wax ne sunna ci eh, as sunna <coughs> boo demee ci al fath eh, di nga ko fekk wax ji moom al imaam nul munzir mais waxam jooj dafa tumuranke parce que dane as liy sunna am laa yarmiya illa ba'da tulu'i shams liy sunna mooy nit ki bañ a sànni jamra lu dul bu jant bi génnee kama fa'ala an-nabi comme ni yonent bi sallallahu wa sallam def wala yajuzu ar-ramyu tamit possible sànni jamra laata fajar gi di xar li anna fa'ilahu muxaalifun lis sunna ndax ku def loolu dafa wuteek sunna waaye mu ne waman rama xiina idin fala i'adata yi waaye nag ku sànni heure boobu koo kenn du ko ne sànni waatal id la a'lamu ahadan qaala la yujzi'u ndax xaw ma ku ne la yujzi'uhu mais que ne loolu du ko du du baax loolu moom du doy ci moom mooy du ko façon mook ñàkk a defee mais dañ naan la wax yi ñu wax léegi rek wane na ñoom ñii ku def lii dangay defar parce que ki la ne man fajar gi la commencé ah ku sànni avant fajar aada te moom lañ la wax mooy waxu al imaamu Abu Hanifa mooy waxu imaamu Malik rahmatullah alayhi kooku moom wax leer na ne kon ku sànni avant fajar hein qabla tulu'il fajr mooy laata fajar bi xar ci ñoom mooy kooku sànni baaxul da koy defal mais li gën a tumuranke mooy wax jëm ne ndax li am na fa'ila wu muxaalifun li sunna ki ko def dafa wuteeg sunna mais nan la wuteeg sunna sayyidatu Asma mi ko def nee na yaa bunayya wax na waa ji yow sama doom inna rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam adina li du'i moo ko permettre di génn loolu naka lañ mën naa waxee ne kooku xaalafa sunna loolu tey mooy ndayi sunna yonent bi alayhi salaatu salaam lu mu permettre def leen moo am na ci beneen waaye mu ne dañ ko doon def ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ah yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen di permettre non moo leen lu mu leen permettre noonu naka la ku ku ku def liñ ko li ko yonent bi alayhi salaatu salaam permettre nan la ñuy waxe ne xaalafa sunna ah loolu man dane lu xam nga wax jii daa niroog wax ja imaam Ibnul Qayyim waxoon benn bés am na bi ñuy gis rahmatullah alayhi bi ñuy gis affaire ki nga xamante ne nii euh, dafa jóge biir Makka de umra dem ba Tan'im ngir ñëw umra mu ne loolu kenn defu ko loolu du sunna kenn defu ko kenn rekk lañ soloo ci saxaaba yi ne moo ko def mooy Sayyidatu Aïsha boo fàttale ko bañ ko wax ma ne mais lii bu dul sunna mooy lan sayyidatu Aisha yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax comme ni ñu koy gisee ci ci aj jii la moo ko ne moo ko boolee frère am bi Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu anhuma ngir mu ne ko génn lëg moom ba Tan'im mu ñëw def def def umra naka nga mën a waxe loolu loolu du sunna lii nan lañ mën a taxawee du sunnata yonent ma ne sax moo ci jox ndigal moo ko jox ndigal boole ko nit ne ko àndal ak moom loolu bu dul sunna ana lan man lan mooy sunna man lan laay lan mooy sunna kon sunna du am mooy lii nii lii nii wax jii nii déedéet waaw warul di sànneet jamra laata jant bi non fajar di xar ndax ko ko def da ngaa wuteeg sunna ça dépend mooy bu dee ki nga xam ne da koo def te amul ngànt voilà kooku mën nañ ne ah kooku te lool sax wax la ñu ñee di seetaan waaw wax la xamante ne nii wax yi ñoom al imaamu Shafi'i ak al wax ñooñu dañuy seetaan wax jii duñ ci d'accord waaw ñoom duñu ci d'accord parce que le fait que ñoom ñu ne waxtu yi moo commencé ci an nisfu an nisful axir partie bu mujj bi min al lay min laylati nahri hein ba pare mu ne ñoom indi xadiis yi ñu tegtaloo que ne moom guddi lañ sànni hein jamratul aqaba ba pare dem ba subaay xar mu fekk leen fa ñu daloon kooku di est-ce que di ne ñooñu dañ ne mooy ki nga xamante ne nii mooy ki loolu dañuy xam kon waxtu wi fii la commencé ñoom loolu lañ wax fii la commencé fii la commencé <coughs> kon kooku kooku kay danaan lan déedéet man d'accordu ma lu tax nga ne ku ko def xaalafa sunna dëgg la ka après li mu wax moom ne affaire bi euh, waaye yuj si uhu mais ndax xamul ko kenn ku ne laa yujziwu dañ naan la am na kenn kay ndax ñi la lay commencé wul bu fajar gi xaree lay commencé kooku moom laa yujziwu du d'accord mais mooy loolu noonu du li gën a dëgër ah waaw mooy ne loolu bu dee ñi nga xam ni ñoom la ñoo am ngànt def loolu comme ni ko sayyidatu Asma defee ne yonent mi alayhi salaam moo leen ci jox ndigal loolu kooku bal waafaqa sunna wa huwa ala sunna kooku moo moo dëppook sunna te mu ngi ci kaw sunna loolu kooku looloo gën ci moom waaw léegi <coughs> euh, lii mooy wax yi ci gàttal léegi lan moo gën a dëgër insha allah dañ naan affaire bi boo seetloo bu baax boo seetloo bu baax mooy mbir mi sa dépend selon personne bi ñun moom loolu la ñuy nootal mooy ne duñu ñëw rek ne waxu Shafi'i imaam Shafi'i ak Ahmad ñooy li gën dëgër mooy affaire bi fii la commencé dañ naan am na ñoo xam ne ci seen xaq ñoom man nañoo sànni heure boobu comme ni Sayyidatu Asma def bu dee ne ñoom dañoo nekk ci xaal bi Sayyidatu Asma ne woon waaw ci néew ju doole ñi nga xam ne dañuy bañ bousculade yi ak raj raj loogeeg yooyu du baax ci ñoom tam mag ñu koo dégg kooku mën naa def lool te bu ko defee mooy am na tegtal am na ci salaf loolu benn affaire la kantaa ñi nga xam ne ñoom man nañoo xaar man nañoo xaar ba sànni ko ba fajar ngay xaar bu fajar gi xaree ba pare ñooñu li gën ci seen xaq ñu bàyyi ba heure boobu ñu def ko te lii yépp ci daafa yi lay bokk mooy ci ñu néew doole ñoom mais ça dépend ku nekk yaa dina xam sa loolu benn affaire mu am ci ñoom ñoo xam ne mën nañoo xaar hatta fatlu al fajr même bu dee ne ci ñuy teel a jóge Muzdalifa la ñuy bokk ci guddi gi ñoo xam ne ñoom yàqalu leen dara tam man nañoo xaar ba jant bi génn comme ñoom Mawlana Ibn Abbas ak Ughaylimatu Bani Abdul Muttalib yii ñooñu dañ naan ku mel noonu yow looloo gën ci yow mooy nga def ko heure boobu nga bàyyi ba jant bi génn nga def ko te loolu mooy balaa nit ñi di jógee Muzdalifa di agsi nga def ko teel a jóge foofu bu ko defee raj-raj loo gi loo fekk ñi nga xam ne nag bokkuñ ci kaa yi yépp ñoom dañuy fanaan ba Muzdalifa ba julli fa fajar def ni yonent bi alayhi salaam di def comme ni ñu koy gisee insha allah ci bii di ñëw lii daal bi ñu seetloo dalil yépp lii insha allah lañ jàpp ci suñu li ñu yaakaar que ne lii mooy li gën dëgër selon ku nekk ci nit ñi ça dépend ci selon ban façon nit la ak lan mooy xaalam ak lan mooy état waaw wallahu taala a'lam <coughs> kon nag ci kaw nii insha allahu taala mooy dañuy yem nii kon léegi kon tey gis nañu euh, jiital bi yonent bi alei saatu salaam jiitalu ñoo xam ne fanaanuñ ba Musdalifa ba fajar waaw léegi nag ci jotaay bii di ñëw nag ñu war a ñëw nag xool moom yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi ginnaaw din jullee fajar fajar gi gisoon nañ Urwatu ibn Mudarris moo ñëw laata muy commencé julli comme niñ gisoon jotaay bii weesu muy julli fajar mu laaj ko ne ko man ci ñaari jabalu montagne Tayyib yaay laa jóge ak laltu raahilati wa at abdu nafsi te sonal naa sama bopp ah fa ma taraktu min hablin ah waqaftu alayhi fa hal li min haj bàyyiwumal aw tund lul taxaw ma fa est-ce que am naa aj yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy tontu ne ko ah ne man adraka bopp uh, salaatana haadihi wa waqafa maana waqad wa ataa muzza wa ataa arafa waqad waqafa bi arafa bi arafa qabla dhalika min laylin aw nahaar faqad atamma hajjahu wa qada tafasa waaw kon nag loolu gisoon nañ ko léegi nag mu des kon bii di ñëw insha allah de kon léegi mooy julli fajar gi yeneen ci ma saa saal def na ko da da koo teela kon da koo teela def léegi nag mu dese ñu ana ginnaaw lii yonent bi ginnaaw julli fajar gi nan la def loolu insha allahu taala lañuy gis di jotaay bi alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala